alimamu alhafidu Nawawi rahimahullahu taala mu andi hadis bi ci tegu muy hadis huit cent quatre-vingt-douze waaw muy hadis huit eh, mooy dañuy pare léegi parce que hadis bi ak bi ci tegu ñaar yépp romboon na fi eh, ñu jotoon na ñu dal koy gis Euh, ci buntu yoo xamante ne daal di woon nay weesu moo tax moo tax arrêté wuñ nii quoi dañuy continuer rek après daal di koy wax daal di romb murur al kiram mu ne <coughs> hadith 892 وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم la taxqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqaa axaaka biwajhin taliq rawaahu muslimun rahimahu llahu taala mu ne kon wa an abi dar ci bunt bi ñu ngi kitaabu salaam baabu istihbaabi almusaafaha inda alliqaa wa bashaashatil wajhi bashaashatul wajhi nag moom lay indi fii waaw xam nga ba biñ tàmbalee bunt bi ba léegi yaa ngi waaw waaw dëgg la nuyoo euh, doqante saafuwante akolaadante walla daal di yooyu yëpp gis nañ ko waaye waaw kalinothérapie waaw bashaashatul wajhi bi imaam bu wax baabul istihbaabil musaafaati inda liqaa wa bashaashatil wajhi mooy nayu xar kanam leer la ko waaw yéene jàmm sa mbokk ah loolu moom ñëwagul mu ne la kaay nag mu ngi nii mu ne mu ngi jële sayna Abu Dar radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala lii nee na ma rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam laa tahqiranna min al-ma'ruf shay'a nee na ma laa tahqiranna ngallawaay ah bul xeet yow Abu Dar min al-ma'ruf ci njekk shay'an dara walaw même bu dee ne an talqa axaak da ngay dajeeg sa mbokk bi wajhin taliq ci xar kanam goo xam ne bu nàyyi la bu leer la waaw bu souriant d'un visage avenant waaw Allahu akbar mu ne rawaahu soloona ko muslimun al imaam abul xusayni muslim ibn al hajjaaj ibn muslim al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi hadis bi nii moom gisoon nañ ko ñaari bërëb cent vingt et un hadis numéro cent vingt et un ci téere bi ak hadis six cent quatre-vingt-quinze yooyu yëpp gisoon nañ fe hadis bi way yaa ngi koy vatle ko <laughs> ah bon dégg man je suis un peu sommé quoi ci nga doon wax sànq moom moom <laughs> man noonu la <laughs> Eh, non c'est que euh, daa am yoo xam ne dañuy siiw quoi man foogoon naa ne bon loolu en plus kilifa yi koy ma ne la waaw loolu nag du ci dara xanaa déggoo li Sahl ibn Abdullah waxoon ittabi' turuqal huda wala tadurruka qillatu qillatu saalikiin wa iyyaaka wa turuqad dalaala wala taghurruka kasratul haalikiin xam nga imaam a nga ko doon fàttali keroog imaam An-Nawawi toppal yoonu yiiw yoonu njub te bu mu la lor le fait que ñi ko topp bariwul waaye maa ngi lay mooy dana ko loo al-Fudayl ibn Iyad moo ko doon wax radiyallahu anhu imaam An-Nawawi mu ngi ko doon fàttali ca al-Adkaar al-muntaxab min kalaam sayyid al-abrar alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ko doon fàttali keroog te maa ngi lay moytandikuloo wa iyyaka wa turuqa dalala maa ngi lay moytandikuloo yoonu cànkute yi te bul woru nag ci ñu bari ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu alkami loolu lu ci dara ñaata yoon la alquran lañ ko gis alquran waaye li ci nit ñi duñu xamuñu te duñu xalaat wala duñu xalaat kon loolu du ci dara waaw yaa vey kon nañu rom <laughs> murudal kiram waaye hadis cent vingt et un lañ ko gisoon muy chapitre treize baabu bayaani baabun fii bayaani kasrati turuqil xayr alxaamis ba imaam noon alxaamis muy hadis cent vingt et un anhu annahu qaala Abu Dar ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala alhamdulillah qaala linnabi sallallahu alayhi wa sallam laa tahqiranna minal ma'ruuf shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq rawaahu Muslim boobu waxoon nañ la dina ñëwaat dina ñaari yoon ci kanam mooy gisoon nañ ko boobu beneen bi moo doon hadith numéro six cent comme niñ la ko waxe boobu moo doon nag ci quatre a huit chapitre euh, quatre-vingt-huit baabu istihbaabi tiibil kalaami wa talaaqatil wajhi inda liqaa mooy hadith numéro <coughs> six cent quatre-vingt-quinze mu ne woon wa nabi dar ca baabu istihbaabi tiibil kalaami wa talaaqatil la woon hein ah mu ne laa yeneen saa saam daf ma wax laa tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa axaaka axaaka bi wajhin taliq mu ne rawahu muslim waxoon nañ ne ñëwaat 892 walillahi alhamdu wal minna fi lañ nekk nii léegi lëkkaalee ma buntu moo tax duñ ci taxaw ay taxrij yooyu yëpp yu yàllu na léegi mooy boo ko bëggee nag hadith 121 ngay dem parce que loolu lañ doon def yeneen lañ doon wax romboon na léegi mooy lëkkaalee ma buntu bi fii mooy wa bashaashatil qaw al al wajh waaw mooy dañoo yoonal sopp guñ sopp nit ki boo dajeeg sa mbokk non seulement nga saafonteeg moom boo dajee wa bashashatil wajhi sa xar kanam nay moo tax yeneen may sa saam ne loolu sax bu ko njekk yow njàm bi même dajeeg sa sa sa sa sa mbokk jullit sa mbokk boo xamante ne même bu dee nit la boo xam ne xeexu la yéefar la mais bokkul ñi lay xeex mu gis ci sa xar kanam li nga xam ne mooy ak nay rawatina jullit loolu sax bu ko xeeb loolu sarax la ci yaw kon al imam al hafiz an-Nawawi <coughs> mu andi der de der muy dernier hadith bi mooy hadith bi nga xam ne moom daañ kaa gis après ñu daal di ñaalalante daal di tëj kitaabu salaam waxante assalaam ñu <laughs> waxante assalaam hein muy hadith <coughs> mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qabbala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma faqaala al-Aqra' ibn Haasib faqaala al-Aqra' ibn Haabis Haabis <laughs> inna lii 'asharatan mina al-waladi maa qabbaltu minhum ahadan faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man laa yarhamu laa yurham muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu an-Nawawi moo indi hadiis bi nga xam ne moom lay tëje kitaabu salaam ak ni ñu ko tudde woon ci bunt bi baabu istihbaabil musaafati inda liqaa'i wa bashaashatil wajhi wa taqbiili eh, yadi rajuli saalihi wa taqbiili waladihi wa mu'aanaqati alqaadimi wa mu'a wa shafaqatan léegi nag foon sa ngir eh, eh, ñeewant ak ak ak moom lay indi nii mu ne waa Abi Hurayrata mu ngi jële ci baay muus mu ndaw mi muy Seydina Mawlana Abu Hurayra Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qabbala foon na annabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam al-Hasan ibn Ali da wax nañ ko sànq ñuy gis <laughs> ci yoon dafa foon Seydina al-Hasan ibn Ali waaw muy doomam ju ndaw ji si tëb bi ah radiyallahu anhuma ah, ibn Abi Talib yàlla na borom bi gërëm leen fa qaala al-Aqra' ibn Haabis Seydina al-Aqra' ibn Haabis sayyidu waa Banu Tamim <laughs> da mu nga fa woon mu ne way inna li asharatan min al mu ne yeneen saa i mu ngi yeneen saa sallam di foon al aqrab euh, seyna hasan inna li mu ne i mais man am naa fukki doom maa qabbaltu minhum ahada masuma cee foon kenn fa qaala nabi yeneen saa ne ko man laa yurham laa yu man laa yarham laa yurham gis nga ko dul yërëme yàlla mi yërëme du la yërëm <laughs> ku la yërëme beesut la yërëm waaw waaw kon ñu xam ne foon sa doom yërmandi la moo tax imaamu Nawawi ne wa taqbiili waladihi shafaqa buntu bii day leeral foon bu mu amal solo foon sa doom ngir ñeewante ngir cofeel la waaw mu bi muttafaqun alayhi al imaamu al Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo xadis bi nag gisoon nañ ko xadis numéro deux cent vingt cinq waaw xadis numéro deux cent vingt cinq fa la ñu ko gise woon waaw waaw muy chapitre vingt sept baabu ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala qabbala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra' ibnu Haabis fa qaala al-Aqra' inna lii asharatan min al-waladi maa qabbaltu minhum ahadan fa nadara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ko waxee da ko xool xoolu xoolu yéeme ku yéemu ko waaw xool al-Aqra' da ko man laa yurhamu laa ya man laa yarhamu laa yurham waaw képp koo xamante ne doo yërëmaate kenn du la yërëm xam nga hadis boobu après ci la tegoon hadis Sayyidatu Aïsha bi bim naan qadima naasun min al a'raabi ala rasulillah dafa am ay góor ay nit ci kaw kaw yi jóge ca kaw ga daal di ñëw ci yeneen bi alei salaatu salaam fa qaalu ñu fekk ndax dañoo seetlu ne yeneen saa salaam day fóon doomam yi quoi c'était yéeg yooyu mooy mi gay na mi atuqabbiluuna sibyaanakum fa qaalu naam di laaj saxaaba yi quoi ñu nii yéen yéen Medina fii da di fóon seen doom yi nii quoi gaa yi ne ko gaa yi ne leen waaw xaalu kaw kaw yi ne lakinna wallahi la nuqabbil ñu <laughs> waaye ñun moom kantaa ñun kaw kaw yi waat nañ ci yàlla lool ñun duñu ko defaa yeneen saa saa mu ngi woon ci njataay bi quoi fa qaala rasulullah yeneen saa saa nag ne leen awa amliku an kaana allahu naza'a minkum ar-rahma <laughs> muttafaqun alayhi yeneen tubaab saa saa bi ñu waxee lool mu ne man lu ma ci man naa ci man bu dee ne yàlla dafa rot ci yërmande ci seen xol yi ba du ngeen ko def kon loolu ñu xam ne ndeke foon sa doom yërmande la waaw léegi nag nañu waxoon nañ la foofu nañu seetaat suñu bopp ah yaan jàpp nañ ne loolu moom seen doom masula am seen biisu masuñoo am dara je t'aime suñu ko am je biisu amatu ko am tous dara ñu jàpp ne loolu mooy wane ne nii ngay yare gone daa war a kii ma ne waxoo fi tous waxi caaxaan képp nga fi wax waxoo fi dara <laughs> dara birri birri waaw loo tax it benn benn benn cofeel benn kii yooyu amul signe d'amour yooyu ñu effacé ko moo tax seen doom yaay étranger lañ ci ñoom ah seen doom yaay étranger lañ ci ñoom waaw buñ ñëwee fekk leen nuyu leen après mu jeex ñu dem moom mu nekk ci néeg bi xaw ma kurusam la xaw ma lu mu yor journalam ak caaxaanam yooyu mu nekk. waaw bàyyi gone yi ñoom ñu nekk ci liñ nekk seen yaay ak waa kër gi yooyu te moom guddi lay wàcc léeg-léeg buy ñëw fekk gone yi tëdd te buy xëy léeg-léeg gone yi dem nañ école parce que day nelaw ba heure bu ko neex mu dem 10 heures génn wala mu teel a xëy dimanche bi sax du koy liggéey kooku ban lien la am ak doom après bu màggee jékki-jékki gis benn paase jël benn doomam bu jigéen buggu koo may te xamu leen léegi doom ji bañ ñu naan gone yi amata mu di wax soxna si nag di ko sonal naan lii ngeen yare gone yi waaye yow waroon nga am kersa naan lii leen war a yor gone yow mooy yow yow yar bi bokkoo ci woon yow kooku bu doon nit la war naa ñeme wax loolu maroon na am kersa wa yow waaw jàpp ne loolu la di liggéey du dimanche du lundi au dimanche laa wax amul fegal amul dara dara du ko concentré ci consacré seen njaboot te bu dee dëkk ba moom la cosaanoo village ya bu tabaski jotee fa lay def dem làmbaay wala feneen fu ko neex wala saalum soit yóbbaale doom yi wala mu bàyyi leen fi ndax mag mu bàyyi leen fi moom tabaski ji fële amul benn feetu mbégte bu muy bokk ak ñoom bu dee koy màggal la moom mu dem te foofu nit ña bari bu dee gàmm naka noonu ñàngam ak nàngam mais ay na la alaaka ana relation bu war a am diggante doo waajur ak doomam amul moo tax ñooñu ñoo gën a réere seen bàyyi seen bàyyi xamuluñ seen doom yi dara waaw après nag ñu ne ñoo ko yar bu ñu koy maye ñoo ko yar ci sunnaay Muhammad eh, nangam sallallahu alayhi wasallam wal iyaadu billah yow kay yaroo da nga doon yafal waaw sa liggéey boobu sa jaagi jënd saako ceeb yeeg diwlin yu niinal yi waaw foog nga ne baax na li ci des na ko faam di gérer wal iyaadu billah kooku irresponsable la waaw même bu dee borom tengaade la bu mag la waaw gaa ko naan sëñ bi di ko sukkal di ko raamal kooku irresponsable la waaw kooku matul li mu doon te kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati num def ak moom hadiisu mawlana ibn Umar bi yeneen saa doon wax nekk ci Sahihayni te gis ko fii ci Riyad bi képp kenn ci yéen ab ab sàmm la te ku nekk sàmm bu nekk bees na ko laaj lam doon sàmm nan la ko téye kooku defu ci tus kooku dara la ci deful ñu koy foqali mbaxanaak lu nekk ak waaw dërë kooku kooku àqi doom dara la ci deful moom daal pour moom daal ba mu leen juree la pare waaw nii lay def gën a ñëw fekk mu toog nuyu waaw dugg nuyu du ñu am wax benn waxtaan waaw walla nanga kii bi waaw waaw bi walla seen affaire bopp waaw ana la ma la dina jaar ba waaw waaw baax waaw koy waaw man ngeen a dem mais mel ni benn robot pop loolu quoi benn machine boo xam ne machine japonais yooyu ñu teg ñu ne mooy kilifa gi ana kilifa gi mu ngi ci biir kooku kay mooy kilifa nga kooku du kilifa de kookoo ne moo fi ne fëng rek waaw moo fi mag waaw moo fi ne fëng ki ñu fëng ngi ah ana ki fëng waaye ñu ne ki fëng de mu ngi ci biir waxee nag muy jël ay décision yoo xam ne kenn duñu mën a ànd parce que xamul nit ñi ba pare bëgg leen a force ci ay décision am ci maye soxnaak ay yooyu takkalaate waaw mel ni ay euh, euh, ñi muy takkal amuñu xol xe ay xeer la ñor waruñoo bëgg ka bañ moom moo leen di bëggal di leen bañal ay waay ba pare ñu ne lii nag mooy ak yaru ba pare nga dégg ay caaxaankat taxaw fee naan la waaw déggalal sa baay rek ndax baay li nga xam ne moom moom xeer la doom di nen ma ne loolu ma ne waxi wolof la laax yàgg naa koo wax loolu du diine fen waaye jaahadaaka laa wax buñ la poussé ci ñu ngay def loo xam ne du lool falaatu te xuma bu leen leen topp la alxuraan wax waaye ran ndaw sax ba ko fi boroom soxna kii baayam takkalee euh, maye ko d'accord ci mu ñëw wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam woolu ko waaw mu ñëw mu ne ko kii lii la wax mu ne waaw mu ne kon danga day jaay nen laa kii la ba waajur xeer la doom bi nen ba lu ko neex def buggu moom itam ñépp ay jaamu yàlla lañ ay nawle lañ war a doom dañoo war a nawlante waaw c'est pas maa ko jur wala man maay kiiwam despotam di def lu ko neex ci place déedéet moom daa war di xalaat di am yu muy bëgg yu muy bañ maa daama mu ngi tënku ci sariya bu naree génn sariya ma laay biir ko bu dee koo xam ne war naa ko corriger ma corriger ko bàyyi toog noonu rek ni après nga naan moo kilifa ma ne kookooy kilifa wallahu taala alam léegi euh, kon ci kaw nii nag ci lañu tëje kitaabu salaam waaw kon yaa fay yaa salaam <laughs> wala mu di <laughs> yow naa déet yow xanaa ki yow waaw ah, wala assalaamu alaykum waaw <laughs> aleyka salaam imaamu Tirmidhi nee na wa ki imaamul Qurtubi ma ne loolu daraa ci newul hadis bi koy wax di ko tere dareerut <laughs> wax nañ na nag wér na waaye la taxoon lool gisoon nañ ko la taxoon nee na saa ne woon euh, bu ko wax Abu Juray <laughs> ne ko bu la aleyka salaam ndax loolu tahiyatul mawta kon yaa fay salaamun aleyka waaw kay <laughs> waaw qaalu salaama hein kon ci kaw noon lañ jeexale kon chapitre bi ak téere bi kon yal na borom bi tabaaraka wa taala may ñu dégg ak topp bii di ñëw insha allahu taala nag ñu war a jël beneen téere bu bees yara jël beneen kitaabu bu bees insha waxoon nañ ko fi fan yee fay retrouver le fichier yi